ash-Shaafi'iyyu rahmatullahi alayhi fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidi l-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam. kon ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ xadis numéro vingt et un muy ñaar fukkeelu xadis bi ak benn di xadisu saydina wa mawlaana Ka'b ibn Maalik al-Ansaari xadis boobu. taxawoon nañ jotaay yi ñu génn jàngat yi kese la woon walillahi alhamdu wal li ci des moo ëpp fuuf liñ ci jotoon a gis waaye foofu lañ ci obligé yem euh, walillahi alhamdu wal al imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala bi nga xam ne ci leen di xadis bi bi nga xam ne ci leen di xadis bi dane rawa dane muttafaqun alayhi voilà dane xadis bi muttafaqun alayhi mooy imaamul Buxaari ak imaamu Muslim rahmatullah alayhima daal dina ñuy bokk solo ko waaye na ko noonu seen sëriñ daal imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhi solo na ko ak al imaam eh, Abu Daawuda ak al imaam at-Tirmidhi ak an waa kutubu eh, eh, sitta kenn kese ko solul muy moo ko solowul mooy al imaam ibnu Maaja te kutubu sitta buñ ko waxee mooy saxiixayni ak as-sunanul arba'a as-saxiixayni muy saxiixu al imaam Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari ak al-imam Abul Hajjaj Muslim ibn al-Hajjaj ah, al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhi ak al-imam ak sunan ñeenti sunan yi sunanu al-imam Abu Dawud ak sunanu al-imam at-Tirmidhi ak sunanu al-imam an-Nasa'i ak sunanu al-imam Ibn Majah al-Qazwini ah, rahmatullahi alayhim moom kese ko solo ki ñu mujjee tudd ah, ci waa kutubu sitta léegi al imaamu Ahmad yi daal na koy solo kon euh, insha allah taala tey ñu waroon a jël xadiis bi nga xam ne euh, moom moo ci tegu mooy xadiis numéro vingt-deux waaye balaa loolu waxoon nañu dina dinañu gis euh, le dañuy recenser xadiis yi nga xam ne al imaamu an-Nawawi rahimahullah da koo jot indi ñu romb ko ba pare mu nekk xadiis yoo xam ne day ñëwaat mooy al imaam rahimahullah da koy indiwaat. voilà xam nga bii wees waxoon nañ la day ñëwaat waaye waxoon nañ nañ ko recenser comme ko soree bu eh, na ci yooyu bi nga xam ne moom lañ moom lañ ci jëkkoon a romb mooy hadith numéro 4 bu Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu wa eh, bi nga xamante ne ni moom la doon wax naan yonente bi alayhi salaatu salaam dana inna bil madinati eh, kunna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inna bil madinati la rijaala ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan hadis boobee kene Medina am na fa ay góor yu fa nekk yoo xam ne ne du ngeen dox benn jé du ngeen jéggi yenn distance te du ngeen dox dara def benn euh, euh, du ngeen dox euh, ngeen dog benn xur lu dul ne dinañ ànd ak yéen dinañ bokk ak yéen loolele ñooñu ngànt boo leen téye boobu dina ñëwaat ci hadis. mille trois cent quarante deux hein loolu hadis boobu day ñëwaat beneen hadis boo xamante ne nii jotoon nañ ko gis al imaam indi woon ko mooy hadisu euh, Abu Ishaq mooy Sa'd ibn Abi Waqqas muy nettali keroog bi nga xam ne tuddoon nañ ko sax ci jotaay bee weesu di ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa boo amee ay ñoo xam ne ci jàngalekat bi wala kilifa gi il euh, bàyyi xel. ñi nga xam ne ñooy euh, taalibe ak ñi nga xam ne moom moo leen kilife moo leen moo leen kili moo leen moo nekk seen kilifa nga xam ne bu dee ne dafa am ku ci manqué mu am lu mu mu laaj leen toppatoo leen mooy hadith sayna Sa'd ibn Abi Waqqas Abu Ishaq radiyallahu anhu bi nga xam ne ci la fi nga xam ne mooy Makka bi nga xam ne ca euh, bam naan ko ak sulusu man de euh, mooy hadith boobu rek kon xam ngeen ma ak sulusu wa sulusu kabir aw kabir waaw naan ko euh, euh, voilà ba mu naan man damay gis nga da moom yaakaaram day faatu kon na yonent bi alayhi salaatu salaam te benn doom bu jigéen kese moo may doon ndax duma jël sama xaaju alal daal di koy saraxe mu ne ko déedéet hadis boobu dina ñëwaat ci hadis deux cent quatre-vingt-douze waaye dina ñëwaat ci neuf cent euh, quinze voilà loolu dina ñëwaat. beneen xadis boo xamante ne nii romboon nañ ko te dina ñëwaat mooy xadisu Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu bi ñuy laaj yonente bi alayhi salaam naan ko nit ki day xare mooy xadis numéro huit boobu yi dina ñëwaat ani rajul yuqaatilu shajaa wa yuqaatilu hamiya wa yuqaatilu riyaa xadis boobee ki nga xam ne day xare ngir wane ak njàmbaar wala muy xare parce que fii laa bo wala muy xare ngir ngistal mu ne loolu xadis boobu dina ñëw xadis mille trois cent quarante trois dina ñëwaat beneen xadis boo xamante ne nii romboon nañ ko te dina ñëwaat mooy xadis numéro dix muy xadis bi nga xam ne mooy xadisu Mawlana Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah di yeneen tamit saa saa am doon wax naan salaatu rajuli jamaatan tazidu ala salatihi fi suuqihi wa baytihi bid'an wa ishrina daraja boobu noonu naan julli eh, nit ki ci mbooloo dina yokk ci julli bu dee moom daa dong daa julli moom dong ci fi nga xamante ne nii moom mooy su moom mooy marché wala néegam wala këram li nga xamante ne mooy eh, eh, bitan wa ishrina daraja hadis boobu dina ñëwaat ci hadis mille soixante cinq kooku dina ñëwaat inshaa allahu taala waaye deneen xadis boo xamante ne nii jotoon nañu ko gis te mu nekk xadis boo xam ne dinañu ko gisaat ci biir téere bi mooy xadis bi nga xamante ne mooy xadis numéro treize bi nga xam ne moom la ubbee woon buntu tawba mooy xadisu mawlaana abu hurayra radiyallahu taala anhu wa ardaahu xadis boobu dina ñëwaat xadis boobu noonu Euh, dina ñëwaat te xadis boobu numéro treize bi mooy bim naan sami'tu rasulullah sallallahu wax bu doon wax ne wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi waaw fil yawmi akthara min sab'ina marra xadis boobu noonu waat naa ci yàlla ne man mu yonent mu ne dégg naa yonent ma sallallahu alayhi ne maa ngi waat ne dinaa eh, ah, eh, ñaan njéggal suturaak yàlla tay dellu ci moom ci bés bi eh, juróom-ñaar fukki yoon muy soixante-dix fois xadis boobu dina ñëwaat hadis dina ñëwaat ci biir téere bi mille dina fa ñëwaat waaye beneen hadis boo xamante ne nii dina ñëwaat mooy hadis sayna Abu muusa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu hadis numéro seize bi mu naan inna allaha ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuuba musii'u an-naar waaw borom bi tabaaraka wa ta'ala mi nga xam ne moo kawite yéegul day tàllal loxoom ci guddi gi ngir mu tu ki nga xam ne moo doon bàkkaar ci bëccëg gi hadis boobu dina ñëwaat eh, hadis numéro 437 dina fa ñëwaat ci biir téere bi insha allahu taala léegi nag ginnaaw loolu hadis bi nga xam ne moo ci teguwaat nga xam ne gisoon nañu ko te dina ñëwaat mooy suñu hadis bi nga xam ne moom lañu ñu gisoon bii weesu muy hadisu Seydina Ka'b ibn Malik muy xadis numéro vingt et un insha allahu taala te waxoon nañu ko ne la woon xadis boobu de wa dina ñëwaat bu soobee sunu boroom tabaraka wa taala kon te waxoon nañ la fi nga xam ne fa lay ñëwaat hein waxoon nañ la ci ban position lay xadis boobu di ñëwaate mooy mille la ko al imaam an-Nawawi di ko indiwaat ci téere bi léegi na kon insha allahu taala ginnaaw bi ñu gisee lii kon nag ñu daal di jàll tey jël xadiis bi nga xam ne moom lañu ñu war a gis tey kon al imaam muy baabu tawba ba léegi kon ñu ngi ci xadiis numéro vingt deux xadiis numéro vingt-deux kon al imaam an-Nawawi yayam nu sharaf rahimahullahu taala muy wax kon ci hadis bi mu ne wa an abi nujayd bi dammin nuuni wa fathil jiim imran ibn husayn al-khuzaa'i imran ibn al-husayn al-khuzaa'i imran ibn al-husayn al-khuzaa'i radiyallahu ta'ala anhuma anna imra'atan min juhaynata atat rasulallah atat rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa hiya hublaa wa hiya hublaa mina zzinaa fa qaalat ya rasula allah sala allahu alayhi wasallam asabtu haddan fa aqimhu alay fa dacaa nabiyu llahi sala allahu alayhi wasallam waliyaha fa qaal ahsin ilayha fa ida wadacat fa'tinii biha fafa'al fa amara biha nabiyu llahi sala allahu alayhi wasallam fa shuddat alayha thiyaabuha summa amara biha fa rujimat summa salla alayha fa qaala lahu umaru radiyallahu anhu tusalli alayha ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa qad zanat fa qaala laqad taabat tawbatan law qusimat bayna sab'iina min ahli al-madiinati lawasi'atuhum wa hal wajadta afdala mimman jaadat bi nafsiha lillahi ta'aala rawaahu muslim kon al imaam an-Nawawi rahimahullahu taala mu ngi andil fii hadith boo xam ne hadith la boo xam ne mooy hadith numéro 22 mu ne wa an abi mu koy jële ci abi Nujayd waaw saxaaba boo xam ne dakkantaram moo doon Abu Nujayd Abu Nujayd kon muy Abu Nujayd moo tax mu ne bi dammi an nuun ngir ñu nga bañ a wax najiid wala yooy mu ne ah nuun bi mooy nu nabu njëkk abi nu bo dañ koy damm waaw wa fathil jiimi jiim bi nga ne nu jayd doo wax nu jiid déedéet nu jayd nan la tuddoon Imran ibn al-Husayn Imran ibn Husayn dañuy wax Imran ibn Husayn di wax Imran ibn al mu ne radiyallahu anhuma ndax mook baayam yépp al-Xuzaa'i ko joowoon ci waa Xuzaa al-Azdi al-Ka'bi thumma al-Basri rahim radiyallahu ta'ala anhu moom ak baayam ay saxaaba lañu woon radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne anna imra'atan dafa am benn jigéen min Juhayna bu bokk ci waa Juhayna mu nekkoon tribu bu mag ci yi waaw ku fa bokk lañ naan al-Juhani waa Juhayna am na ci yeneen riwaaya yoo xam ne da ne ku bokk al-Ghamidiyya ci waa Banu Ghamid waaye dafa fekk loolu du nga ne moom mi moom bi moo yeneen saxaaba yoo xam nañ ko soloo ne ndaw si moom ci ba waa xaamit la bokkoon ñu ne la lool du problème ene ah lu tax du problème ñu ne la mooy xadiisu Burayda bi moom dane ndaw si xaamidi ya la waaw ndax e, e, ñooñu ba nun ab ab biir la ci biir ab waaso la mu bokk ci waa Juhayna même ndaw si la rek waaw mu ne dafa am benn jigéen anna imra'atan min Juhayna atat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dafa dikkal ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa hiya hubla fekk moom dafa ëmb ndaw si dafa wannu lor dafa ëmb dafa nekk en état de grossesse waaye mina zina ëmbam boobu nag ci njaaloo la ko jële wal iyaazu billah allahumma sallim waaw mooy moom dafa ëmb doom ji mu ëmb jëlewu ko ci mariage sëyul ngeen am ko waaw waaye da koo am hors mariage fa mu ñëw ne yonent bi alayhi salaatu salaam ya rasuulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam asabtu yàlla li sallallahu kat man mi asabtu haddan mooy def naa loo xam ne day waral ñu teg ma pen daan boo xam ne suñu boroom boo ko teg dama bëgg yow yonent ba ne saa saam nga teg ko waaw moom la naan asabtu haddan waaw kon nag fa aqimhu alay kon nag dama lay wax yonent bi alayhi salaam nga teg ko waaw bi mu waxee lool fa daa nabiyullah yonent bi alayhi salaam waxul rek mu jàpp li mu wax mu daal di woo nabiyullah ki yàlla solo yonentub yàlla bi alayhi salaatu wassalaam waliyaha ki nga xam ne mooy tuteur am mooy kilifaam waaw fa qaala mu ne ko mu ne ko ahsin ilayha rafetalal jëme ci moom waaw fa ida wadaat bu ëmbee mooy bu imbee bu wasinee bu wasinee fattini biha bu bu wasinee nga indil ma ko bu wasinee nga daal di ma koy indil waaw léegi fa faal bala ñoo jàll mooy yenent bi alei saat borom xam-xam yi dañu ne le fait que mu ne ki nga xam ne mooy kilifaam waaw nga xam ne mooy mbokkam bi ko gën a jege man na nekk baayam man na nekk ki nga xamante ne mooy baay ci xam wala yu mel noonu waaye koo xam ne moom mooy mooy mooy kilifaay ndaw si yonent bi sallallahu alayhi woo ko mu ñëw mu ne ko na nga rafetal ci moom waaw boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ne lii boo gisee yonent bi sallallahu alayhi wax ko dafa am ñaari mbir yoo xam ne moom la mën a ëmb waaw xam naa benn da koo wax ngir woo kilifaam xamal ko ne ko man yonent bi sallallahu alayhi wasallam maa leen di wax na ngeen rafetal ci moom ndax xam nga nit ñu bari buñ amee seen famille yi am ci biir famille bi ndaw soo xam ne daf cee njaaloo wala am euh, doomu njaaloo wala mu ëmb ñu xam ne te amul jëkkër gaa yi ak seenu ni ñuy mere ci mbir mi man nañ ko koo bundu xataal man na am na yoo xam ne sax mën nañu ñëw ba faat ko ci mbokkam yi di ko teg yu metti di ko bundu xataal ndax li nga xam ne loolu la def am ñu ne le fait que yonent bi saa saa wax leen lool fa ahsin ilayha na nga rafetal ci moom mooy ngir ñu bañ koo lor ñu faire attention bañ koo lor ndax yonent bi saa saa tem ñu ne lii moom na suñu suñu suñu deru famille. li xam ne masuñu koo xam lii masula am ci famille bi moo ko fi njëkk am na ñoo xam ne tax na mën nañ koo faat léegi yonent bi saa saa ne fa ahsin ilayha da nga rafetal ci moom bu ko defee ñoom duñu ko lor am ñu ne benn ngoog wala rek mu nekk ndax yërmande gu rëy gi nga xam ne moom la amal xeetam moom la amaloon ndaw si mais xam ne ñëw na ngir tuub pare nga xam ne loolu day day puusaale nit ñi ngir ñuy rafetal jëme ci ki nga xam ne yonent bi saa saam nee na nañu rafetal jëme ci moom wallahu taala alam léegi nag bi mu waxee kilifaam loolu rafetaral rafetaral ci moom bu wasinee nga ndil ma ko fa fa amara biha nabiyullah bi mu demee ah ba ba wasin waa ji def na ko yeneen trois cent sa waxoon kilifaam andil ko ko fa amara biha nabiyullah yeneen trois cent sa digle fa suddat alayha siyabuha ñu takk bu baax yéreem yi am na doom lii hadis bi ñu jóge bi nga xam ne moom lañ tuddoon tànk nga xamante ne nii moom la Burayda daal di nettali radiyallahu anhu muy même nettali bi day wane ne fii nii am na luñ ci xaw a tëb waaw ci nettali bii ndax foofu Seydina Burayda dane waaw mu ne fa jaa'at al-ghaamidiyya fa qaalat ya rasula allah sallallahu alayhi wa sallam inni qad zanaytu fa tahhirni wa innahu raddaha falamma kaana al-ghadu qaalat ya rasula allah sallallahu alayhi wa sallam lima turadd lima tarduni ndaw si daa ñëw na yonente bi alayhi salaatu wa salaam ah da ne al-ghaamidiyya ñëw na waxoon nañ la mooy même ndaw see ndax ghaamidiyya al-ghaamid ba nun min Juhayna am biir la ci biir Juhayna mooy kon ñu ne Quraysh ñu ne waa Banu Hashim ci ak Quraysh ni mel ñu naan waa la ñu naan Hashimiyya la tekkiwul min Quraysh waaw ñu ne daw si Xuzaa'iya la tekkiwul que min Quraysh naam ni anna Xuzaa euh, Maxzumiya laa bëgg wax banu Maxzum waaw ñu ne ndaw si Maxzum yàlla tekkiwul que ne bokkul ci Quraysh ndax Maxzum banu ba batnun min Quraysh waaw léegi nag lii loolu la mu ne ndaw si daa ñëw ne Yonent bi saa saam man ne damaa njaaloo seetal ma laabal ma Yonent bi saa saam delloo ko ne ko demal te su bëgg mu ñëw ne ne Yonent bi saa saam lu tax nga may delloo amaana nag maa bëgg delloo comme ni nga delloo woon Ma'iz qissatu Ma'iz dinañ ci ñëw insha allah buñ ci agsee ci téere bi mu ne fa wallahi benn waay la woon dafa euh, euh, njaaloo woon ñëw ne nañ ko teg li nga xam ne mooy daan bi li suñu boroom wax yonent bi saa saam nag bi ñu njëkkee ñëw dafa ne ko dafa doon demal laaj ay mbokkam est ce que amul lu ko dalak yooyu ci xelak yooyu ñu ne déedéet moom nag lool la doon naan ndax danga maa bëgg a delloo comme ni nga delloo woon Ma'iz waaw ne ko maa ngi waat ci yàlla ne damaa ëmb waaw léegi nag mu ne ko demal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko demal hatta bii ba ni ngay wasine bi nga xam ne ci la dem ba wasin ay ay ay jamono mu ñëwaat indi benn xale boo xam ne mu ngi koy dóor a jur def ko ci euh, euh, fi nga xam ne fi la koy ëmb fi la ko fi la ko muur ci ci yére yim ko muur waaw mu ne ko mu ngi nii am naa doom mu ne ko demal nga nàmpal ko ba ni muy fere mu dem nàmpal ko ba mu fer mu ñëw ne ko fer na waaw indi xale bi dikk xale bi xale bi téye ci loxoom li nga xam ni mooy dogu mburu waaw mu ne ko yow yonent bi alayhi mu ngi nii nampal naa ko ba mu fer ba commencé lekkal boppam yonent bi alayhi salaam di ut koo xam ne mooy prendre en charge mooy mooy toppatoo xale bi daal di dé digle nag ñu daal di koy raj mu daal di koy xaañ ay xeer ba mu génn àddina comme ni nga xam ne noonu la ko bëgge woon ah noonu la ko l'islam noonu la ko sharia wax léegi nag kon loolu noonu foo ko riwaay moo gën a moo tax al imaamu xam nga fii nii nee na rawahu muslim al imam muslim bi muy ënd xadis bii nii muy xadisu abu nujayd ah ah mooy bu dafa njëkk andi bu kële bu Seydou bi ñu wax sànq bu euh, Burayda bi radiyallahu anhu daal di ci teg hadis bi bu Seydina Imran ibn Husayn radiyallahu anhu kon bu ñëwaatee ci suñu hadis bi ci euh, fi nga xam ne fi lañ ne mu ne kon bi nga xam ne ci la ko tuteeram ëndee fa amara biha nabiyullah yonent bi alayhi salaam digle fa suddat alayha siyabuha mooy ñu takk yéreem yi bu baax ngir bu dee dañ koy raj mu di ko sànni xeer yi mu bañ. ay ay ay ay ay ay daal di feeñ voilà moo tax ñu ñu takk yére yi bu baax summa bi amara biha mu digle faruji man ñu xaañ koy xeer ba muy génn àddina summa salla alayha ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam jullee ko mooy bi mu faatoo yonent bi alayhi moo ko jullee muy jullit néew yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko jullee léegi bi mu ko jullee ba pare fa qaala lahu Umar sayyidina Umar radiyallahu anhu mu ngi woon ci mbooloo mi ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne tusalli alayha ya rasulallahi wa qad zanat na ko mais yonent bi alayhi salaam man de am na lu ma jaaxal mais da ngay jullee ndaw si tamoon daa jaaloo ah yonent bi alayhi salaam fa qaala yonent bi alayhi salaam tontu Seydina Omar ne ko laqad taabat tawba law qusimat bayna sab'iina min ahli al-madiinati la wasi'athum ne ko laqad dëgg-dëgg taabat ndaw si ngay wax de yaa Omar tuub na tuub boo xam ne law xusimat bu ñu ko mooy gis nga tuubam yool bi ko yàlla nangoo bu ko borom bi bi ko borom bi nangoo bu ñu ko sa mooy borom bi nangu na ko gis nga tuubam boobu bu ñu ko séddale woon diggante juróom-ñaar fukki nit yoo xam ne ñu def ay bakkaar yu rëy ci waa Medina fii soixante-dix personnes ñu ñu seet ñu jël tuubam ndaw gi ndaw si séddale leen ko la wasi'atuhum kon dina leen dina leen daj ñoom ñëpp ku ci nekk tuubu ndaw si dina tax yow ñu jéggal la yow waaw ci soixante-dix personnes yoo xam ne ñu def ay bàkkaar yu rëy la ci mu ne ko wa hal wajadta ndax yow trouvé nga yaa Umar waaw afdala lu min an jaadat bi nafsiha lillah mu ñëw jël bakkanam nga indi womat bakkanam ngir lan ngir boroom bi ngir borom bi tabaaraka wa taala mi nga xam ne moo teg daan bii ne ku def lii reconnaître ko ne maa ko def te dofoo naanoo defoo dara loolee yëpp dàqu yi tax duñ la ko teg yëpp dàqu nañ ko ko teg ki nga xam ne dafa pare jël bakkanam ëndil ko boroomam tabaaraka wa mi teg àtte boobu ngir ñu àtte ko ko est-ce que gis nga lu gën a loo xam ne moo gën li nga xam ne moom la ndaw siy def amul. waaw mu ne rawahu muslim mu ne hadis bi al imaamu muslim soloo na ko na ko noonu al imaamu sëriñam al imaamu ak beneen sëriñam ad-Daarimi al imaam ad-Daarimi waxoon naa la sëriñu la ci imaamu muslim ak ki nga xam ne mooy al imaam at-Tirmidhi ak al imaam an-Nasaa'i ak al imaam Ibnu Maajah al-Qazwiini rahmatullah alayhim ñii ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo solo hadith bii nga xamante ne mooy hadith euh, bi. Eh, kon nag léegi eh, leen na ci des mooy ban lëkkaale la am ak buntu bi ñu ne dañ naan la lëkkaale bu rëy mooy nit dañ gisoon ko ci bii weesu rek ni ñu Seydina ci eh, kambum na Maalik defoon radiyallahu anhu mooy boo defee lu dul noonu da ngay nangoo lan booy tuub il faut nga nangu ne def nga mooy nit mënoo tuub lu dul nga reconnaître sa bàkkaar waaw ndaw si reconnaître ne maa def waaye mooy gis ne tuub booy tuub du neex tuub du neex saa su ne de waaw gis nga xam na ne lii la borom bi teg waaw dëgg la rek bu ñëwee ci eh, qissatu Ma'iz radiyallahu anhu eh, mooy ne eh, yonent bi saa saam ba mu njëkkee ñëw dana ko demal nga tuub waaw boo ku def lu mel nii sa digganteeg sa borom feeñu loolu toogal nga jéggalu sa borom loolu nga tuub loolu dina la doy. mooy nga tuub sa digganteeg sa borom waaye nag nii nga nii ñoom ñii ñëpp ken bëggu ci woon lu dul ñëw borom bi teg la da sentence bi borom bi teg ñu teg la ko waaw waaye